waaw moo tax imaam al-Xattaabi yit loolu la dëgëral moo tax mu ne laysa al-muraadu annahaa naw'un min al-manni alladhii unzila alaa banii israa'iila ah. waaw waaw mu ne bokkul ak boobu moom naa loolu la jàpp waaw waaw après mu ne biñ wàcce woon ci banu Israaïl comme taranjabiin la taranjabiin mooy li loolu wax léegi muy arbre sucrière boobu nga xam dafa sof suukar bu baax ñu ne comme loolu la nga xam ne day wàcc ci kaw garab gi mbir la moo xam ne bu dalee ci garab day day day lu neex sucré mu ne noonu bokkul ak bii mais loolu ñoom ñoom ñoom loolu lañ jàpp mais am na ñu ne déedéet voilà <laughs> waaw ñii ñu ne lii de mooy xéewal la bu yàlla defal nga xam ne garab la koo xam ne kenn du ci sonn naan da nga koy ji di ko arrosé di ko toppatoo di ko lool borom bee koy def noonu muy xéewal pour ñëpp wax naa la nag loolu dàqantewul ak léegi nit ñi dañoo jël Euh, surtout vers les années du vers euh, début du dix-neuvième siècle en France dañu commencé di ko bay ak ci monde bi moo tax les xaw ma truffier lañ leen di wax xaw ma lan la trufficulture mooy mooy affaire bi quoi mooy li jëm ci comme liñ naan l'agriculture ah euh, ak li jëm yooyu voilà ñoom am métier la boo xamante ne gars yi ci kii di ci gagner leur vie parce que li ma la wax léegi yow yow variété boo xam ne kilo bi quatre mille euros lay jar plus ah yi nga xam ne yu été bi yu été bi ñoo ci tane ñoom ñoo ci gën a mooy cher yooyu kilo bi ay côté euh, trois cent wala huit cent euros waaw trois cent wala huit cent huit cent euros waaw yow léegi loolu sawaay yow loo xam ne boo ko bayee yow kilo bi huit cent euros la léegi kii te loo xam ne yow en général amul benn coono <laughs> imagineel kooku sawaay bu ñu ci mën a génne kon mu ngi noonu am ñu ne loolu la nag xéewal googu la bu yoneen saa saa ndax kam at nag minal man ni mooy xéewal googu ko borom bi def noonu voilà euh, léegi euh, euh, loolu la quoi léegi nag mu des léegi léegi léegi mu des léegi mu des loolu mooy ñaareel waaw mu am beneen wax boo xamante ne nii ñoom ñoom dañu ne noo kii la kalman ni waaw mooy loolu mooy dafa mel ni waaw mooy dafa mel ni la rek waaw mooy mooy ne mbir mi kene euh, euh, bi wàccoon ci banu Israël man boobu ay pa ay façon la woon yu wute du benn façon kese am na ci yoo xam ne ci kaw garab gi la ci kaw garab yi la doon rot am na yoo xam ne ci suuf si la doon génne waaw du day rot di wàcc ci kaw garab yi mais ci suuf si la doon génne ñu ne nag man na gii nag ki la moom daa bokk ci yooyu nga xam ne ci suuf lay génne ñu ne ñett yooyu ñuy ñoo ñetteel wax imam alham na xajar mu ne wa bi jazama al muwaffaq abdul latif al baghdadi wa tabi'a mu ne te lii moom la dogu euh, euh, al muwaffaq al muwaffaq Abdul Latif al Baghdadi ak ñaan ak moom waaw ñu ne bi nga xam ne moo wàccoon ci banu Israël laysa huwa rek maa yasqutu ala shajar faqat nekkul buy wàcc ci kaw garab yi kese waaye ay ay façon yu wuute lañu woon boo xam ne boroom bi man allahu alayhim biha min nabati alladhi yujadu afwan voilà mooy yi nga xam ne boroom bi da ko def noonu ci mbaaxam kese lañ koy daje. waaye du loolu ñu ne yooyu tamit am na mooy yoo xam ne ay sax la dañuy jekki di sax noonu walillahi alhamdu wal minna mooy da ci ak bu boobaa day nekk loo xam ne mooy xiiwalu yàlla bu mu leen defal la waaw nga xam ne amool benn coono bu ci jàmm yi def lépp nekk xiiwalu yàlla tabaraka wa kon lii mooy wax yi nga xam ne ñoo am ci alman waaw léegi mu des côté bi nga xamante ne bon moo bu wuree moom nu tudd al imaam al xaafiz moom foog naa jaru ko al xaafiz an-Nawawi bon lu mel nii la waxaa ah, daal na koy ci al minhaj sharh sahih muslim bunul hajjaji rahmatullahi alayhi voilà dina ñetti wax yi daal di koy tënk moom tamit walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des côté bi nga xam ne dañ ne wa ma'uha shifaa'un lil bi yeneen saa xam ne te ndoxam daa nekk loo xam ne day faj bët am paj la li nga xamante ne mooy mooy bët léegi nag foofu mu am yeneen mu am nag ay ay ay yu wuti ci boroom xam-xam yi waaw am na wa ma'uha shifaa'un lil ayn waaye am na ci riwaaya al mustamli shifaa'un min al ayn waaw mooy ab paj la boo xam ne ci woppu bët waaw kon nag euh, mu ne al imaam al Xattaabi na mu ne qaala al Xattaabi mu ne imaam al Xattaabi nee na innama xtassatil kam'atu innama xtussat innama xtas innama xtussatil kam'atu bi haadhihi al fadila mu ne dañoo jagleel al kam'atu muy la truffe champignon boobee di sax euh, ñu koy mën a jëfandikoo ah ci ngëneel gi ndax moom daa bokk ci li dagan yi nga xam ne daa dagan moom lépp ma dagan dagan loo xam ne yàlla boo ko daganal ci wax ne amul leneen lu ci rax waaw amul boo koy ut amul benn benn lënt lënt laysa fi iktisaabihi subha amul benn lënt lënt boo koy ut indi la woon yàllaa la ko saxalal sa buntu kër wala sa garab gi ko am na gar garab buñ naan truffier garab googu du moom ci boppam mooy truffier dañoo dañuy dañuy taq dañuy nekk ci suuf dañ fay yomba bari moo tax ñi koy day ñu bari dañuy wut garab yu mel noonu ndax daa mel ni day xëcc affaire ko quoi <laughs> di kole wu bari ci voilà mooy loolu yow amul benn suba amul benn lëttalul mu ne dañ ci tiire wayu sambatu min wa anna simal al halal al mahd eh, yajlul basar mooy di utiliser di jëfandikoo li nga xam ne daa dagan kese kese kese loolu day tax sa gis leer mu ne waaye contraire bi au contraire bi voilà <laughs> waaw léegi nag mu ne al imaam Ibnul Jawzi nag nee na li ñu jublu nag ci shifaa'un lil ni am na ñaari wax benn bi mu ne ahaduhuma benn bi annahu maa'uhu haqiqa keneen ndox mi la ndoxum al mooy mooy truffe bi boo ko nalee ndoxam moom ci boppam ah, moom day moom lay wax mu ne illa anna ashaba na al-qawl ittafaqu ala annahu la yastamalu sirfan fil ayn lakin ikhtalafu kayfa yusna bihi ala ra'yayn mu ne waaye ñi wax nii ne ndox mi la ndoxam la mu ne ñoom daal di ñuy dëppoo ko ne kenn du ko utiliser noonu mooy jël ndox mi noonu rek utiliser ko ndoxam mu ne waaye wuti na nañ lañ koy utiliser ci ñaari wax mais waxam ji ñëpp d'accorduñ ci ah dégg nga imaamu Nawawi moom day ñëw ne mukk waaye yow loolu la nga naan lan ndox mi nooru la man mii an yi ma gis nga naan lan <laughs> xaaral après nañ gisaan imaam An-Nawawi li muy wax rahimahullahu taala <laughs> kon imaam Ibnul Jawzi dafa parce que imaam Ibnul Jawzi moo jiitoon moom cinq yi euh, la doon dund quoi alors gis na ñoom jamono ji ñëw quoi <laughs> mu ngi ci six cent yi léegi imaam An-Nawawi kii non imaam Ibnul Jawzi mu ne mooy ñii dañu wute ci ñaari wax Euh, mooy mooy ci euh, naka lañ koy utiliser ñoom ñii ne ndox mi ci boppam lay wax ndoxu truffe léegi mu ne ñenn ñu neen dañ koy jaxase ak ay ay ay médicament mooy yeneen façon ay posologie ngay def ak leneen loo koy yeneen yoo xam ne ay reen wala leneen lu ñu koy booleel daal yi nga xam ne surtout yi nga xam ne dañ koy tusngaloo bu ko defee loolu day nekk li nga xam ne day faj bët xeetu benn fayasu feebaru bët waaw mu ne euh, mu ngi noonu léegi mu ne ñaareel bi beneen déggin bi ñoom ñu ne noo da nga koy jël daal koy euh, xar daal koy teg ci benn xal ci taal quoi ba ni nga xam ne ndox mi ci lay euh, lakk ko ba muy mooy mu baax ba affaire bi jóg léegi nag daa daal di koy jël waaw jël ci foofu nga xar noon Ah, daal di koy tisngaloo waaw kon loolu la quoi bon waaye <laughs> loolu mu ne lool mooy premier wax bi ñu ne ñoom ndox mi ndox mi ci dëgg boppam la mu ne deuxième wax bi mooy dañ ne non ah, mooy ndox mi nga xamante ne nii ci lay saxe mooy lay bi lay bi koy saxal loolu la ndax mooy première ñu ne ah, anna al muraada ma'uha hmm, alladhi tanbutu bihi fa innahu awwalu matarin yaqa'u fil ard voilà ñu ne mooy première taw mooy lay bi rek buy wàcc luy wàccee ci suuf si ak ndox moomu tamit ak tamit buy taw nga xam ne wis wicc wiccal yooyee ñu ne loolu la boo xam ne nit ki man bu ko utiliser loolu la ñuy wax léegi bon sauf que nii nii euh, imaam ku mel ni imaam Ibnul Qayyim daa balay wax kii ko ba imaam Ibnul Qayyim nag bopp rek kii de xam nga imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya kii imaam Ibnul Jawzi imaam Ibnul Jawzi moo jiitu wax naa la moom cinq cinq cent yi la imaam Ibnul Qayyim moom moom après ñoom imaam an-Nawawi la sax moom imaam Ibnul Qayyim mooy taalibe imaam Ibnu Taymiyya bi rek voilà moom mu ngi ci sept cent yi <laughs> voilà mooy deux cents ans presque dox na seen diggante wala lu ko jege mais imaam Ibnul Jawzi ñoom ñëpp ñoo bokkoon mazhab nag ay Hanbali lañ ko wax Ibnul Jawzi moo gën a moo gën a màgg mais imaam Ibnul Qayyim al-Jawziya al-Jawziya moom kii imaam Ibnul Qayyim non kii imaam Ibnul Jawzi Abu Bakr Ibnul Jawzi euh, moom moo jiitu imaam Ibnul Qayyim après bon daa jël wax jii daal ne wax jii moom moo gën a sori ci wax yi <laughs> non wa hada ab'aful wujuh non wàll yi yëpp muy moo ci gën a moo ci gin a moo ci gën a doyali quoi waaw waaw. moo tax imaam al-Hafiz Ibn li ma doon wax sànq ne imaam Ibnul Jawzi lim ne euh, ñeneen ndox mi ci boppam la ñuy utiliser que ne loolu ñoom ñëpp dëppoo nañ ko ne nag du ndox mi noon ngay utiliser directement imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne wa fii madda'ahu Ibnul Jawzi min al-ittifaaq ala annaha la tusta'malu sirfan nadar mu ne li mu woote nag ne loolu dëppoo nañ ci ne kenn du utiliser ndox moomu ndoxum trif bi noonu automatiquement noonu dem utiliser ko. ci bët yi loolu am na lees ciy seet parce que faqad xaka Iyaadun de al al al qaadi Iyaad moom moom moo jiitu woon tamit ñoom ñoom Ibnul Qayyim ak ñii voilà rahimahullah moom moom moom daal dinay nettali ah an ba'd tibbi fi tadaawi bi maa'il kamati tafsilan mu ne ndax solo na jële ci lenn ci médecin yi waa médecine kër gi fajoo ndox moomee ndoxum tiwif hmm, ab taqantal waaw boo xamante ne daal dina koy leeral foofu moo tax imaamul kii ne euh, an-Nawawi mu ne waaye ma ne affaire bi as-sawaabu ci al-Minhaj ma ne lii dëgg lii ma leen di wax la man an-Nawawi man damaa waa yow man ma jar bu affaire bi ma expérimenté damaa gis ku ko expérimenté waaw mu ne an na aha keneen ndoxu truffe bii bi truffe bi shifaa'un lil ayni mutlaqan ma ne ci luñ joyal day day wéral bët ci luñ joyal fa yansuru dañ koy pressé maa'uhu ndoxam wa yuj'alu ñu def ko fil ayni minhu ñu jël ci ndox moomee def ko ci bët qaala mu ne wa qad ra'aytu man mii gis naa ana man man Nawawi man maa gis man way wa ghayri ak ñeneen <laughs> ak keneen ku dul man nag wax yow fii zamani fii zamani naa ci suñu jamono jii may dund man imaamu Nawawi man kaana am ya koo xam ne mais dafa silmaxa woon sax ma dafa silmaxa woon ñun ñii xam nañ ko waa ji dafa silmaxa dina wax turam wa dhahaba basaruhu mooy ak bësam dafa dem loolu day wane ne kon doon na gis waaye daa jekki silmaxa waaw way xaqiiqatan mooy mooy mooy gis nga ak gisam daa demoon ba amatul gisatul dara mënatul a gis silmaxa nekkub nekkub aveugle nekkub bu way fatahala aynahu bima il kam ati mujarradan fa sufiya wa aada ilayhi basar mu jël ndoxu truffe bi la pressé ñu daal ko ciy defal mu daldi di ciy tusngal bëtam yi def ko ci bët yi waaw noonu ndox mi noonu la jël jus xam nga lu ko ci fekk ci saa si daal saa yu ba pare commencé waat di gis léegi mu ne la kaay sax ma wax la waajooju mooy kan <laughs> mu ne woo huwata kooku xam nga kan la ash-shaykhu mooy sëriñ ba waaw ab boroom xam-xam bu ñu xam la waaw <laughs> <laughs> mu ne wa huwa shaykhul adlu al amin mooy sëriñ bu maandu ba ku wóor ku wóor ko al kamal tamat sëkk al kamal ibn abdul abd al-Kamal ibn Abd la tuddoon ad-Dimashqi dëkkoon fii ci Damas fii ci Damas la dëkkoon Damas saahibu salaahi nekkoon borom yiiw wa riwaaya ak tamit fil xadis ak tamit di di di bokk ci borom xam-xamu xadis yi yi toxal xadis waaw mu ne wa kaanat nekkoon istimaaluhu li maa'il kam'ati i'tiqaadan fil xadis wa tabarrukan bihi fa nafa'ahu Allahu bihi waaw le fait que mu doon utiliser nag ndox mi doxam trif mi. mooy dafa gëmoon li yonent saa salaam wax ci xadiis bi ak di barkeeloo ci loole borom bi jaare ko jariño ko jaare ko ci loole waaw waaw léegi <laughs> maamal xam naa jar nag bon lii maamal kii mu ngi ko wax ci al al minhaj <laughs> mu ne qultu nee al kamalul mazkur mooy al kamalu ibn abd bi muy bi muy tudd nii huwa kamalu diin mu ne kaay mu wax la turam lu gën a lu gën a leer mooy Kamaaluddin waaw ibn Abdul Aziz ibn Abdul Mun'im ibn al-Khadir yu'rafu bi ibn al-Abd mu ne nii la tuddoon nag Kamaaluddin di doomi Abdul Aziz di doomi Abdul Mun'im Abdul Mun'im di doomi al-Khadir mu ne moom nag dañ ko siiwoon bi ibn al-Abd moo tax ñu wax Kamaal ibn Abd kefe ibn Abd bi ghayri idaafa al-Haarisi ak Dimashqi min ashaabi Abi Taahir al-Khashwa'i waaw mu ne sami'a minhu jamaatun min shuyukh shuyukhina mu ne ñun dégg na ci moom jële ci wam hadis euh, mbooloo ci suñu sëriñu sëriñi ñun imam al-Hasan mu ne dund na salaasan wa samaaniina sana <laughs> mu ne moom mii dund na quatre-vingt-trois ans wa maata mu ngi génn àddina sanata isnatayni wa sab'iina wa mu ngi génn àddina la six soixante-douze qabla an-Nawawi avant imaamu an-Nawawi di génn àddina bi arba'a sinin quatre ans avant imaamu an-Nawawi di génn àddina di génn àddina rahmatullah alayhima léegi nag <laughs> waaw laa am naa jaar rek <laughs> mu ne bon imaam an-Nawawi lii mu wax loolu la waaye nag wa yanbaghi nag yell na taqyidu dhalika mooy bon lii nii ñu tënk ko bi man arafa min nafsi quwwata i'tiqadin fi sihhati al-hadith koo xam ne xamal na boppam dëgëru pas ak gëm gu mu gëm wérug xadiis bi ak wal amala bi ak tamit gëm ne dana ko faj te gëme ko noonu kamaa kem li nga xam ne yu yusiru lay axiru kalaamihi mujjanteelu imaamul Nawawi waxam ji ndax dane moom mii da koo defoon wa kaana istimaalu li maa'il kam'ati i'tiqaadan fil xadiis wa tabarrukan bihi fa nafa'ahu Allah bi mu ne nag mooy da ko utilisé woon ndax lan dafa gëmoon ne xadiis bi li yeneen saa wax da koo fas amul di dupee ci yooyu comme ni ko gaa yi tax du leen jariñ wa tabarrukan bi <laughs> ak di ko barkeelu moo ne fa nafa'ahu Allahu bihi borom bi daal di ko ci e, euh, jariñe jaare ko ci mu ne kon il faut ñu tënk ko loolu que ne képp koo xam ne moom loolu moom moom moom am nga ci itiqaad boobu moom am nga ci pas-pas boobu te gëm nga ko noonu mooy àgg nga ci yaqin noonu ak mbir mi waaw kooku xanaa kooku mais dañ naan lii lii li Imaam Nawawi wax mooy dëgg parce que leen saa salaam boo xam dafa joyu ko wax voilà bu doon am na. fii tarkul istifsaal moo fi am yeneen saa saa nekku fi di leen euh, kiiwal ay nangam ak bon bu mel mooy yow ni mu la ko waxee boo ko defee noonu loolu la lay jariñe mais boo fi nekkee nag ñu dugg ci yenn considération yi waaw bu boobaa nag foofu la problème bi amee voilà voilà loolu mooy mbax mooy mbir mi moo tax al kamal mii lim def mooy loolu waaw mooy Euh, waxu yeneen saa saa amoo dut boo ci am mais boo ci nee naan euh, mbir mi moom naka la ak nangam ak nangam day xaw a niroog waa banu Israël rek waaw wal iyaazu billaah bi leen borom bi ne eh, Seydina Muusaa ne leen euh, voilà bi ñëwee faat nit ba pare bëgg léegi nan lañuy xame ku ko faat mu ne borom bi nee na mu ngi leen di digal an tasbahu baqara ngeen daal di ren di benn nag gaay ne ko atatakhizunaa huzwaa mais da nga ñu jàpp dof ah da yow ñu dañuy sànn nga naan ñu baqara waaye baqara yi gëléem fan ne mi yi nag nag yi diñ bëree nga ñëw rek naan ñu nag te xam na ne buñ ñëwoon dem nag bu ñu mën woonu njëkk a gis rendi ko mu baax waaye seenu dëgër bopp ak nekk ci non nag waa yow laajal ñu sa borom ud'u lanaa rabbaka yubayyinu lanaa mooy déeru Seydina Muusaa woo ñaanal ñu sa borom mu daal dañuy leeral di leeral ba bëy moo tax borom bi nee na gis nga daanaka xawuñu koo trouver bañ koy trouver xaw nañoo dee te lu bari lañ ci lu cher waaw waaw lu cher lañ ci lañ ci lañ lañ ci te loolu lépp mënoon na leen cee bañ a fekk lu tax mooy seenu complication waaw waaw waaw kii ñu naan wal la xaq quoi <laughs> yaa ngi door a ëddi nag dëgg fa dabahuha wa kaadu yafalu foo tee des doonuñu ko def parce que mooy mbir buñ la waxee eh, yoo xam ne ci sa borom lu jóge ki sa borom bi xamal nee na lii day faj bët nga nekk fi naan mo waa affaire bi noonu waa nàngam ak nàngam waa nàngam ak nàngam nàngamal ak nàngam boo nàngamal ak nàngam boo mooy danga koy def sax gumba mu jeex <laughs> nga doon gis tuuti parce mooy defal liñ la wax nga ne doo ko def quoi ni jéem a est-ce que ma ci yokk lii est-ce ci nàngam lii bu ci nàngamul lii waa nàngamal leneen léegi yow soos ci lu la kenn digalul nga seet moo Imaam Nawawi à vrai dire li mu wax mooy dëgg mooy ma ne bi nekkalee wax yi pare na ma ne eh, yii nii yëpp taxawul xam nga fii lan la affaire bi day faj ci lu ñu joyal laa wax mutlaqan laa wax waaw <laughs> way maa ne maa uha shifaa'un lil ayni mutlaqan jeex na lii mooy dëgg waaw léegi nag jeex na képp nag koo nekk nag eh, luñ kii ñu naan non affaire bi foo ñu seetaat ko quoi nangam ak nangam <laughs> te moo tax imaam al bi mu waxee lool mais bon am na kii mu ne imaamu yi tudd na ci jaami'am bi jaami'u Tirmidhi ah bi sanadin sahih ila Qatada sanad boo xam ne wér na ba bon Qatada waaye bo après eh, sauf que eh, après problème bi fi mu nekk mooy Qatada dana xuddisu voilà c'est ça le problème parce xat <laughs> mooy hadis bi dëgg la wér na ba ci moom mais euh, moom dafa ne dañ ma xuddistu quoi nettali nees ma de waaw léegi kan moo ko nettali c'est ça bi nga xamante ne nii nag mooy affaire bi waaw waaw mu nga hadis mel ni imaamul Buxaari imaam Abu Hurayra solo na quoi comme bu Saïd bi voilà waaw Euh, léegi kon mu ngi noonu quoi euh, euh, léegi kii nu mu tudd mu ne dañ maa ki mu ne xuddistu tax ci buntu boobu la ko imaam bi mu indi xadiis bi la ko imaamul Tirmidhi indi abwaabu tibbi an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa fil kamati wal ajwa voilà mooy buntu bi wax ci kama ajwa muy ajwa tàndar Qataada muy ibn Di'aama as-Sadusi Abul Xattaab génnaam na 117 rahimahullah mu ne hudditu nettali nees na xam nga moom daj jotawul Seydina Abu euh, Hurayra parce que moom mu ngi gane àddina la 60 Seydina Abu Hurayra la génn àddina moom mu mu juddu un an après mu ne nettali nañ ma anna Abu Hurayra ken Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ah qaala nee na axadtu salaasata akmuhi akmuwin damaa jël ñetti. truffe waaw aw xamsan walla juróom aw saban wala juróom ñaar fa asartuhunna ma daal di leen nal waaw fa ja'altu ma'ahunna ma'ahunna fii qaarura ma jël seen ndox bi ma ko nalee pressé ko def ko ci benn tube benn euh, genre récipient benn verre fa kaxal fa kaxaltu bihi jaariyatan lii sama benn jaam jigéen bu ma amoon wala benn euh, jigéen gu ma kii ma daal di koy Euh, daa moon feebaru bët quoi ma defal ko ko fa bara at mu daal di wér ci saa su quoi <laughs> waaw loolu lay baawal xam naa jar naan waaw loolu nag day dëgëral waxu imaamu Nawawi bien ah, rahimahullah de façon lu mu ci man di doon même hadis bi bu wérul sax loolu mooy lii dëgg mooy li imaamu Nawawi wax parce que moo dem ak hadis bi te boro yeneen saa saa euh, newu fi naan euh, bon nii nga koy defee nii nga koy defee mooy niñ leen ko waxee rek boo ko jàppee noonu def ko loolu moo jariñ waaw boo ci bëggee dugalal leneen nag dugal nga yaa dugal leneen quoi waaw waaw wallahu taala alam wara imam Ibnul Qayyim ne waa yow loolu la quoi loolu tamit moom moom tazaat mu nga fa moom it di développé wallahu <laughs> mooy Ibnul Jawzi Ibnul Jawziya imam Ibnul Qayyim al Jawziya al <laughs> al Jawziya taalibi imam Ibnu Taymiyya bi waaw wallahu taala alam waaw waaw moo tax lii la moo tax mu ne wastimaalu imam mu ne di utiliser nag ah euh, ndax moom dafa am lu lu am solo lu wax waaw mu ne xoolal mu ne intarafa fudalaa'ul atibba mu ne ñi mooy euh, les médecins comme ñoom Ibn Sina tubaab ñu naan ko Avicenne ah Ibn Sina ak ñoom ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp nee nañ affaire bi loolu la mais xaaruñu ñooñu di wax ngir ñu xam ne noonu la voilà <laughs> mu ne wala di yusilu al-ishkal parce que ñenn ñi dañ naan bon ñenn ñi dañ ko utiliser mu mu indi leen problème mais dañ naan la ñoom nan lañ ko utiliser voilà lool mooy wax ji mu ne euh, léegi. mu ne walladi yuzilu lii yóbbu ishkaal lënt lënt bi am fi an hadi an hada al ci wute wi am ni anna al kam'ata wa ghayraha min al maxluqaat xuliqat fi al asl min al mu ne eh, lii la rek imaam Ibnul Qayyim maa leen di wax affaire bi léegi jàppale li ma leen di wax ma tënk leen lépp mu jeex quoi ngeen avance <laughs> rahimahullah mooy al kam'atu ak yi mel noonu ci yàlla yi nga xam ne borom bi da koo bind def ko ñoom dañoo nekk ci cosaan loo xam ne dañoo set wecc mucc ci li nga xam ne mooy ay lor comme ni ko yeneen saa sa waxe fii léegi nag mu ne ginnaaw bi summa uridat laha al afat bi umurin uxra min mujawaratin aw imtizajin aw ghayri zalika min al asbab allati arada Allah taala léeg-léeg nag mu am côté bi mooy fi mu saxe léeg-léeg mën naa am yoo xamante ne daa nekk ci wetam kom que dañuy wàllante garab yi ak dabit dañuy am benn kii bu nekkee boo xamante ne nii mën na koo wàll yenn yi loolu mën naa indi problème <laughs> loolu voilà le fait que mooy bi min mujaawara ci jegewante wala gaa yi jël ko daal di koy dugalante comme li imaam Ibn al-Jawzi euh, doon wax naan ñenn ñi dañ ne non du moom kese ngay jël mais da koy jël utile boole kook li ngay tus loolu mën naa indi beneen affaire ndax produit bañ ko booleel wala yu mel noonu ci yenn sabab yi nga xam ne borom bi moo ko bëgg voilà moom la nam mu ne kamaatu kon nag fil asli ci cosaan nafi'atun day jariñ kese waaw lima tasat bihi comme li nga xam ne loolu la jagoo min wasfiha bi annaha min allah ken ci yàlla la jóge te xéewalu yàlla la gum leen defal waaw mu ne wa innama aradat li ko gaaral nag lahal madar li nga xam ne ay loraate bil mujaawira mooy jeganteel moom waaw mu ne wastimaalu di jëfandikoo nag kulla ma waradat wala wastimaalu kulli ma waradat bi sunna yasduq waaw bi bi sidqin yan yantafi'u bihi man yastamilu wa yarfa'u Allah anhu darar bi niyyatihi wal aks bil aks wallahu a'lam léegi lii mooy conclusion bi mu def wax nañ ko sànq mu ne nag bi jëfandikoo lépp loo xam ne daa rot ci sunna ba nga koy def nga dëggal dëggal waxu yore saa saa xam ne li mu ko waxee façon nii la kooku moom dina la jariñ waaw dina jariñ te nga xam ne moo ko utiliser borom bi ci ngëneelam daal ci jaña lor nga xam ne moo koy dal waaye contraire bi contraire bu dee gëmoo ci dara ah nee nañu nañ ci ah nañ ci ah ñuy def <laughs> yow lañ cee gëm dara <laughs> ah, yow gëmoo ci tus <laughs> allahu taala alam waaw ah, moo tax waa ba mu ñëwee ci wàllu lem yoneen saa salaam ne ko alxuraan ne ne shifaa'un moom daa nekk lem day faj waa ji ne mbokkam mi de daa feebar yeneen saa salaam ne ko daal di koy nandal ko lem mu ne yeneen saa sa mu dem ñëw ne yeneen saa salaam nandal ko lem de waaye biir bee ngi metti ba lem mu ne ko demal nga nandal ko lem mu daal dem na ne ko nandalaat ko ndax ko lem gi ne ko sadaqallahu wa kadaba batnu <laughs> ne ko borom bi wax noonu la demee sa biiru mbokk bi nag moo bañ a dëggal mbir mi demal nga jox ko lem def jox ko lem na ñëwaat na yoon saa sa waa ji wér na de <laughs> ko voilà mu ngi noonu waaw <laughs> voilà alam kon loolu la kon loolu la <laughs> waaw loo gëmul moom la da ngay sonal sa bopp rek alxuraan sax li muy baax baax nekk paj boo ko gëmul la la lay jariñ mais du la jariñ tus yow du la jariñ bi ah <laughs> ne shifa ci ñenn ñi la nekk li nga xamante ne nii moom ay ay ay contraire bi lay jur ci ñeneen ñi parce que lool du alxuraan bi moo ko jur mais ñoom ci seen biir mooy li nga liñ ko jubloo rek lu ndaw mu jox la lu ëpp liñ ko jubloo waaw kon loolu la wallahu ta'ala alam kon ci kaw noonu la jeexal chapitre bi de trois cent soixante-dix te mooy téere bi tamit di téere bi nga xam ne mooy euh, al mansuuraati wal mulax léegi bii di ñëw ñu war a gis le dernier téere ci Riyâdous Sâlihîne bi boobu nag beneen affaire la beneen téere insha allahu taala kon mu ngi jeex euh, li nga xam ne mooy le quinze Chawwâl voilà voilà le quinze Chawwâl ah euh, mille quatre cent quarante-sept Euh, li nga xamante ne mooy aljumaa ah aljumaa mooy guddi àjjuma quoi <laughs> guddi àjjuma guddi àjjuma euh, tombeeg li nga xamante ne mooy le 3 avril 2026 bi madinati Villeurbanne al faransawiya insha allah kon bii ni ñëw ñu ubbi chapitre 82 tome 82 ci sara bi mu tombeeg